jacala allahu alkaabata albayta alxaraama qiyaaman linnaasi walshahra alxaraama walhadya walqalaa'id dalika litaclamuu anna allaha yaclamu maa fi lsamaawaati wa maa fi lardi wa anna allaha bikulli sheyin caliim suñu borooma ngay wax ci laayaab juróom-ñeent fukk bi ak juróom-ñaar mu ne jacala allah boroom bi tabaaraka wa tacaala moom de moo def alkaabata muy kaaba gi almusharrafa zaadaha allahu tashrifan wa takrima albayta muy néeg bi nga xam ne alxaraama boroom bi tabaaraka wa taala moo ko wormaal qiyaama mu nekk loo xam ne ngir yéwénal li nga xam ne li naasi ngir yéwénal nit ñee tax boroom bi teg ko fi de yéwénal seen biir ak seen biti nekk loo xam ne qiyaama waaye mu nekk loo xamante ne nii day tax ñoom ñi ci taxawe sharaa'u diin muy yi nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala daal di teg ngir ci diine ji ñu koy doxe comme julli ñu fay jublu waaye ngir aj nga xam ne foofu lañ koy defee feneen foo dem ne fa ngay aje muy aj ji nii suñu borom farataal yow moom foo man di nekk tabax fa kaabaak lu ne tabax fa ay minaaw ak ay saarafaat ak lu la neex def leen ko ca désert u Arizona ba wala fële ca ca ca ca Mali dara la leen du jariñ foog ngeen ñëw fii ci Kaaba gi kon foofu qiyaama kon nag borom bee ko def loolu lépp nga xam ne moo ko defi saxal daal ko fiy teg di ñu ci jaamuloo boroomam suñu boroom moom ci boppam à travers kaaba goog ci yoo xam ne dane foofu ngeen koy defe ak bu ngeen di julli na ngeen ko jàppe li nga xam ne mooy xiblaak yooyu yépp kon nag mu ngi noonu la de waaye it mu nekk fi ngir nit ñi di ci wege buñ ko gisee mu leen di fàttali seen boroom tabaaraka wa taala di leen delloo ci seen boroom kon nag mu ne wa shahral xaram waaye borom bi moo def li nga xamante ne wormaay gi nekk ci shahral xaram muy weer wi nga xamante ne moom la wormaal muy waaye ay ashhurul xurum yépp muy ñoomin dul qinda dul xijja dul qinda dul xijja ak ki nga xamante ne nii mooy muharram ak rajamu mudar yooyu yëpp borom bi tabaaraka wa taala moom ci boppam mooy li nga xamante ne moo leen maal wal hadiya waaye it lii nga xamante ne nii lii lépp mooy sha'airud diin ci sha'airud diin lañ bokk mooy wal hadiya ak mooy hadaaya yi ngeen di jël gàtt yi ngeen di waajal daal di koy wommat yóbbu ko ngir ca kaaba ga ngir def ko ngir seen boroom loolu it boroom bi de moo ko daal di def xaram daal di koy wormaal daal di koy def mu bokk ci sha'iru diin ci simbolu diine yu mag yi wal qala'id ak ya nga xamante ne nii mooy moom la ñuy takkal seen yi ak seen xar yaak yooyu ngir bañoon bu ko defoon mu nekk ab màndarga boo xam ne képp koo xam ne même agresseur nga boo ko gisee kat xam ne ah ca camp jëm tax ñu ba ko waaye nit ña nga xam ne ñooy ñëw doon ko def ci seen bopp seen seen seen baat yi ngir tamit ñu xam ne ne ñoom ay ummaar lañu ñoo xam ne dañuy dem di daal di umra ji kaabatal fa wala dem di aji loolu lépp borom bee ko def mu ne daalika boo gisee lii nag ma def ko li temps la mu ngir ngeen xam anna allah ne borom bi tabaaraka wa taala boo ko def di leen xool nag ndax di ngeen respecté yooyee mu def moom de mooy alhamdulillah booleem li nekk ci asamaan yu ma fi al-ardi ak li nekk ci suuf yi wa anna allaha ta borom bi tabaaraka wa taala bi kulli shay'in alim moom de lépp la xam la moo xam leen ne anna allah kene borom bi tabaraka wa taala shadidul aka tar ay mbugal de wa anna allah te ngeen xam ta léegi te ne borom bi ni muy tare mbugal noonu nag ghafuurun aji jéggalaa kon ju yaatu la aji yaatu yërmande la maa ala rasul mu ne nag ci ndaw bi yàlla bi muy alayhi salaatu wassalaam illa al balaa jottali wallahu ta borom borom bi ya'lamu mooy ki xam dëgg-dëgg maa tubduuna li nga xam ne moom ngeen di feeñal wa maa taktumuuna ak li nga xam ne moom ngeen di nëbbu qul waxal yow rasulullah salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi laa yastawi alxabiis neel nit ñi nañu xam ñoom jaam yi ne laa yastawi du yem mukkuta manu la yem alxabiisu li nga xam ne mooy lu bon alxabiisu li nga xam ne mooy sàngaraaki mbokkam alxabiisu shirk ak mooy yàlla wa tayyibu xam ngeen ne mos ma ñu yem ak jaamu yàlla yàlla ak li nga xam ne moo teey te moom la boroom bi gërëm te moom la dégle walaw ajabaka même bu dee ne daf laa yéem kasratul xabiisi bari bon bon bu baree bari ba law ba fees fu ne ba fees ci suuf si bay pétrir sax di forox fu ne loolu bul foog ne mukk mën naa tax ba loolu le moom mu yem li nga xamante ne moo baax bu kenn yaakaar ne mbir yi daa bonoon parce que société yooya mooy ne daa fekkoon ne ñoom bon seeni mœurs loolu la woon léegi nag léegi mœurs yi changé nañu léegi nag kon loolu daal daa war a dagan ay waay loolu mooy ban sharia loolu moom hawa la tudd mooy ittibaawul hawa topp li nga xamante ne ay bànneex la tudd suñu boroom nag nekkoon fattaqullah na ngeen ragal seen boroom tabaaraka wa taala moytu yu ñaaw yi même bu dee ne siiw na même bu dee ne bari na yu salte yi yu bon yi gis nga yenn yoo xam ne lu sharia xaraamal rek lool mooy li alxabiis mooy li bon gis nga fii mu ne kenn manu la fee waxa waxa waxa waxa wax parce que mèche daal moom tasaaroo na ba foo romb daal di gis ñuy langal même ñin naan ay doomi sëriñ sax wala ay soxnaa yenn ci sëriñ si di ko def loolu tere taxul mu bon ni mu bone wàññiwul ci mbonte gi tous voilà gis nga sàngara bi amul daal di gaayeen koy def fu ne ay yi xaram yépp amul ne siiw na léegi daanaka foo dem fekk ko fa loolu wàññi woon dara ci mbontegam bonoon te taxul mu jege lu baax li nga xam ne nit ñi léegi délaissé nañ ko bàyyi nañ ko nekk ci yu mbon mukk wattaqullah na ngeen ragal nag seen borom fattaqullah na ngeen ragal seen borom te moytu yu yii si même lu mu bari bari bari siiw siiw bul ne fii daal moom manumaa def lu dul def ni gaa yi ku demum dëkk fekk ñu def yeemu yaramu neen na nga def ni ñoo waxoon nañ la lool du waxu dara mukku ku buñ defee yaramu neen nekkal nit sol ay yére kon nag affaire baa ngi noonu dale kon nag mu ne wat fattaqullah na ngeen ragal seen borom yaa ulil albaab yéen ñi nga xam ne yéenay borom saalu xel yu sell yi te yéenay ñi nga xam ne loolu moo leen yóbbe ba ngeen mën nangu li nga xam ne moom la seen borom àtte ngeen ciy tënku la'allakum bu ko defee tuflihuna ngeen texe mu ne yaa ayyuhalladhina amanu yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm seen borom te dëggal su ne an ashiya ak mbir yoo xamante ne nii in tub dalakum bu ngeen ko laajee ban leeral leen ko tosukum mooy laaj tontu bañ leen tontu du leen neex de wayin tasalu anha te bu deen daa fekk ngeen koy laaj xiina fekk mu dajeek yunazzalul qur'aan al qur'aan doon wàcc ay laaj di wàcc ci loolu le xam ne ne bu ngeen ko laajul woon sax tubdalakum dees na leen ko leeral afallahu anha léegi nag di laaj yoo xamante ne amul njariñ borom bi daal dina leen koy jéggal nag léegi nag mu ngi noonale bu leen ko defati wallahu da borom bi gafuurun aji jéggalaakoon la yaatu jéggal la xaliimun lii nag boroom xam-xam yu bari comme nim ne sax yi mawlaana abdallah ibnu no abu hurayra même bu deene waxul ne laay bii ci la wàcc waaye feeñ na c'est leer na ñëw na ci yeneeni riwaaya yoo xamante ne nii leere na fa këni waawow mawlaana ibnu abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma comme nim ne ci al imaamu ahmad leer na fa ne lii laay bii loolu la doon wax mooy këne daa am bo Seydina ci yonente mi alay salaam ci aj ji daa doon wax ne yaa ayyuhan naas yéen nit ñi inna allaha qad farada alaykumul hajja fa hujju ne yéen nit ñi borom bi de daal dinay faradaal ci yéen nga xam ne mooy aj aj leen léegi al aqra ibn haabis al aqra ibn haabis sayyidu bani Nu'aym <laughs> voilà gisoon nañ ko moo ki nga xam ne mooy Uyayna ibn Hisn al-Fizari sayyidu banu Fazara ak al-Abbas ibn Mirdas sayyidu bani Sulaym ca Hunayn doon lañ leen tudd <laughs> voilà léegi al-Aqra ibn Habis nag bokkoon ci sang waa banu banu ki liñ la wax lànk banu Tamim yi daal di jóg nee nañ ci alayhi salaatu wassalaam moo lii nga wax ne dañ ñu koo farataal afi kulli am ndax ci at mu nekk lañ ñu ko farataal yonent bi alayhi salaatu wassalaam noppi mu daal di répété waat répété waat mu kiiwee nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen ne ko law qultu naam bu ma ne woon waaw la wajabat kon day nekk farata wala mastata'tum te ma woon mooy at mu nekk ngeen nga ne ma yàlla farataal na ci ak aj leen yéen nga naan ma ndax at mu bu ma ne woon bu ma ne woon waaw day nekk farata ci saase loolu de yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxam mooy charia bu bu xasee wax rek loolu noonu la aywa waaw waaw bu ma ne woon nekk noonu wala mastata'tum te konoon te kon du ngeen ko man da a man at mu ne ngeen fii ñëw ah fii ci kaaba gi léegi nag mu ne bàyyi leen maag li ma leen bàyyil xamal ne li nga xam ne moo alakoon ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon mooy seen bari yuñ doon laaj seen yonent yi alayhi salaatu alayhimu salaatu wassalaam ak wuute guñ doon wuuteeg ñoom ci seen seen yiñ doon àtte yiñ doon wax ak yoo yële ne leen bu ma leen dimalee digalee ci mbir def leen ci lu ngeen man waaye bu ma leen teree moom na ngeen arrêté ci saase kon nag mbir maa ngi noonu la te ki wax loolu mooy li a dëgër mooy Sayyidina al-Aqra ibn Mihsan comme ni ko yenn ci riwaay yi di waxe loolu dëgërul li dëgër dëgg dëgg mooy Seydina al-Aqram nii moo ko waxoon comme ni nga xamante ne nii noonee la leere de wallahu taala alam kon nag mu ngi noonu le suñu boroom tabaraka wa taala ne qad saalaha gis nga yu mel nii ngeen doon laaj di laaj ay laaj yoo xamante ne yu am na nag yeneen yu ci wax ne mooy bu yonente ma sa sa bam xutbaa rek daal di ne laaj leen ma laaj leen ma léegi laaj leen ma lu ngeen lam laaj rek fii ma tontu leen am kenn ku jóg Seydina Abdallah ibn Hudhafa comme que gars yi dañ ko doon tooñ naan ko yow sa baay juru la quoi léegi nag mu jóg nag ne yonente ma sa sa man abi kan mooy sama baay mu ne ko sa baay mooy Xudaafa yonent bi saa saa mer ba Seydina Omar daal di jóg daal di ñëw sukk ci ay eh, bëtu wóomam ne radina billahi rabba wa bil islaami diina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya ne ñun de daal di nañuy gërëm loo li nga xam ne borom bi muy suñu borom allah di suñu borom daal di nañu gërëm l'islam muy suñu diine te gërëm nañu te doy nañu sëkk Seydina Muhammad mi alayhi salaatu wa salaam yonent yonent bi saa saa daal di dal ñu ne looloo taxoon nag loolu la suñu borom ne bàyyi leen di laaj laaj yoo xam ne amul bariwul njariñ walla qad saalaha doon na ko laaj qawmun ay nit ña doon laaj ay laaya ko waa saalih waa saabu waa kër seydinaa saalih ña doon laaj naaga ga mën di ko ñu weddi waaye waa gaa yi mooy bari woon nañ gaa yi bari xeet yi fi jaaroon doon laaj ay laaya suñu boroom indi ko ñu daal di weddi moom na naan qad saalaha daal di dëgg dëgg daal di woon ay nit min qablikum yu leen fi jiitu woon summa ginnaaw nga asbahu ñu mujje biha kaafiriin daal di weddi lañ doon laaj ne bu ñëwee ñu gëm ba mu ñëwee gëmuñu kon nag àtte yi ngeen di laaj nekk fi toog loo xam ne dara xewu ci nga toog naan walla waaye li alaaj laaj yoo xam ne yow ki ngay laaj oustaz bi ngay laaj sax bu la ko leeralee yow doo ko def voilà moo tax sayyidatu Aïsha radiyallahu anha taalibe sahaaba bu doon ñëw di laaj laaj yu bari rek après mu ne ko mais yow est li ngay laaj yi ngi koy jëfe